ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrin al kubra ab ghazwatu uhud ñu ngi woon ci ghazwatu uhud di xare uhud ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañu yoon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di jóge medinatul munawwara ila uhud agsi woon nañ ba ni mu agsee uhud gisoon nañ préparatif yi ci ñaari côté yépp gisoon nañ ne bi mu agsee dafa jël montagne bi daal di koy féetale def mu féete ko ginnaaw muy montagne Uhud euh, ba pare mu daal di tànn cinquante person yoo xam ne ki leen jiite woon ki defoon mu jiite leen mooy Abdallah ibnu Jubayrin axu Xawaat ibnu Jubayrin radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu jox leen ay ndigal wax leen ay instruction yu leer ci gàttal ne leen nu mu man di demee ñu gañe walla ñu gañe ñu bu leen wàcc fii ma leen dëj fii ma leen teg bu leen fi wàcc ginnaaw gi mu daldi jël drapeau bi daldi koy jox seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al wax saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ne leen laa yaqtu laa tuqaatilunna ahadan bu leen xeex tey bu leen débuté xeex bi laa yuqaatilanna ahadun ahadun minkum xatta na'murahu bil qitaal bu kenn ci yéen tàmbali xare bi tey lu dul ma jox ko ndigal ci mu tàmbali noonu lañ waajale woon kon cinquante personnes ay tireurs d'élite ay fettkat mu teg leen ci kaw montagne bi daldi waajal armée bi waxak ak ñoom imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moom indi na discours bu gudd boo xamante ne nii nee na yonent mi aleyhi salaatu wassalaam keroog xutba na ko saxaaba yi radiyallahu anhum laata xare bi tàmbali muy discours bu gudd gudd dañu préféré bañ koo indi muy discours bu gudd euh, rawatina ne càllaleem wérul en tout cas loolu la imaam ibn euh, al wax ne qaama rasulullah thumma qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa xataba an-naas mu ne keroog bi mu leen waajalee daal dinay xutba ci ñoom dénk leen e, daldi leen dénk muñ ak fii bërëb bii ñu ne ñu xam ne bàyyee lépp seen boroom te góorgóorlu te lépp ñu def ko li wajhillah ngir sàkku li nga xam ne mooy payug yàlla waaye riwaaye boobu wérul e, jarul ñu ciy jaar ginnaaw bi nga xam ne lañ gis lim ne laa yuqaatilanna ahadun minkum xatta na'murahu bil qitaal bu kenn xeex ci yéen lu dul ñu jox ko digal ci xeex ak lim leen waxoon waxoon rumaat yi ne leen bu leen bouger seen place laa nutayanna min qibalikum ba pare mu wax leen ci beneen version ne leen laa nazaala ñun duñu deñ nekk ñi nga xamante ne ñooy gañe duñu deñ nekk ñi nga xam ne lan nazaala bokk xaalibiina ma sabattum ne du ngeen deñ di nekk ñi nga xam ne ñooy gañe fekk yéen saxu ngeen ci seen place ginnaaw gi mëna ne woon allahumma inni ushiduka alayhim maa ngi lay seedeloo ci seen kaw ka ne lii de laa leen digal buur yàlla yaa ñuy seede loolu moo doon côté yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye côté kuffaaru qurayshin ñoom abu sufiyaan it waxoon nañu naka lañu waajale woon ñoom dañoo ñëw fa ñu nekkoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam contourné la woon ba àgg Uhud ñoom biñ yégee ne mu nga fa daaj nag ñu daal di jóge bërëb ba newoon sorwul Uhud foofu la ci côté jabalu Aynayn ñu agsi nag eh, ñoom dese dese li nga xam ne mooy mooy mooy xuru Uhud ci xur wi jàkkaarloog montagne bi te ñoom fi ñu taxawee yonent mi alayhi salaatu waxoon nañ na montagne bi mu fi newee dafa wan montagne bi ginnaaw jàkkaarlook Médina léegi ku faaru Quraysh ni ñoom ñëw nekk ci digg ci biir xur wi ñoom bu ñuy xeex bu xeex bi tàmbalee ñoom dañuy wan ginnaaw li nga xam ne mooy Medinatul Munawwar yonent mi alayhi saat wassalaam wan ko ginnaaw ndax Uhud moo nekk seen ginnaaw Quraysh gi gisoon nañ ne bi ñu agsee ak trois mille personnes deux fas yoo xam ne na jannabuha ñu ngi leen yor di ko leen dox ak ñoom ci seen wet yi daal di leen di leen wommat ba pare daal di boyal agsi boyal seen gëléem yi ak seen fas yi ci toolu waa Medina yi ne foofu ak seen caaw mi ginnaaw gi nag ñu jóg commencé di waajal seen arme ñu jël ki nga xam ne mooy Xaalid ibn al-Walid nga xam ne moom moo jiite woon fas yi ñu yoroon fas yi di deux cents fas moom lañ degoon ci taxte imraat imrati Xaalid ci suufu euh, njiitu Xaalid ibn al-Walid muy ku xamoon guerre comme niñ koy gise euh, mu jiite ñi nga xam ne ñoo yoroon fas yi ne ci ndejoor bi kantaa ci góosu armée bi ñu tegoon fa Ikrima ibn Abi Jahl muy Ikrima ñi nga xam ne nag ñooy dox ñu tegoon fa Safwan ibn Umayya waxoon nañ la am na ñu ne Amr ibn al-Aas la fa tegoon kantaa ñi nga xamante ne nag ñooy fettkat yi tireur d'élite Quraysh yi ci leen jiite woon di Abdallah ibn Abi Rabi'a waxoon nañ la ñoom ñeen ñépp nag suñu boroom def nañu mujj tuub waaye ñooy ñi nga xam ne ñoo dirigé woon ci gàttal armée Quraysh bi noonu lañu répartir tâches yi kanta bi ñu joxoon ko ki nga xam ne mooy Talha ibn Abi Talha ibn Abdillah ibn Abdil Uzza ibn Uthman ibn Abdiddaar ibn Qusay ñu joxoon ko Talha di doomi Abi Talha te bokkoon ci waa bani abdiddar di mbokk seydinaa ci wàllu deret musab ibn umayr musabul xayr ni nga xam ne moyor drapo drapeau jullit gisoon nañ ne ci waxu imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi dane yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu dé bi mu laajtee ne kan moo yor drapeau waa Quraysh ñu ne ko Talha ibn abi Talha ci la ko nangoo ci seydinaa Ali ibn abi Taalib daal di koy jox seydina mus'ab al xayr mus'ab ibn umayr radiyallahu taala anil jami gisoon nañ tamit ne abu sufyan biñ joxee drapeau bi ñoom biñ jëlee drapeau bi jox ko waa bani abdiddaar euh, ngir daal di leen soññ ci xeex bi réveiller ci ñoom seenum njàmbaar mu jël stratégie ndax kaana dafa bokkoon ci azkiyaul arab ñi nga xam ne ñooy ñu ñaw xel yi ci arab yi moom Abu Sufyaan mu ñëw neewul ñëwul ne leen ja yéen nag ñu ngi leen di dénk ngeen góor góorgóorlu tey waaye waaye téel leen ñu seen drapeau bi waaye beneen façon la ko def ton wu menace te xam na ne ñii bu leen menacé ñu gis seen bopp mu wax ak ñoom ne leen nag yéen lañ joxoon suñuy drapeau keroog bara li ngeen xullee di xoole ba li ñu dal di defet dal ñuy dal léegi nag bu ngeen ko manul te nit ñi fu ñu leen di gañee rek mooy seen côté drapo lañ leen di gañee bu ñuy wadd rek bu ñuy deñ drapeau yi buy wadd gaaya di deñ ñuy ñuy buum armé léegi nag soit ngeen jaayu njàmbaar man ñoo yoral suñu drapo wala ngeen dox suñu digg ngeen jóge suñu diggante ak suñu drapo ñu yoral ko suñu bopp ñun dinay xam nuñ koy rese ñun ñu mer ne kon ñan ñoo lay jox drapeau bu xeex bi commencé di nga xam nan la ñuy def foofu ci gàttal lool mooy résumé liñ gisoon te mooy mooy résumé préparatif yi euh, auprès li nga xam ne moom la def ñaari kaay yépp di xizbullah di jullit ñi ak xizbu sheytaan di waa Quraysh léegi nag ci noonu kon la lañu waajale taxaw préparer seen bopp ah léegi nan la bi bi ñu jàkkaarloowee jàmmarloo jàkkaarloo nan la xeex bi tàmbale ah imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abihi mu ñuy nettali keroog ni nga xamante ne nii noonu la xeex bi tàmbalee mu ne moom imaam ibn isxaaq wa xaddatani aasim ibn umar ibn qataada mu ne wa xaddatani nettali na ma man imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa nabi Aasim ibn Umar ibn Qataada di sama sëriñ di Aasim di doomi Umar Umar di doomi Qataada an-Nu'maan radiyallahu ta'ala anil jamii' moom Aasim bii maamam di Qataada ibn Nu'maan fekk na xare bii di xare Uhud bu ñu fàtte en même temps que ñu ngi tamit ci tarjama Seydina Abdallah ibn Jubayr nekkoon ki nga xam ne moo jiite woon arrumaat yi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon ci kaw montagne bi mu ne moom sëriñam boobu kon dañuy gis ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi daal dinay wax xaddasani mooy ne tudd na ne dañu ko nettali kon gis nañ ne xadiis boobu noonu euh, côté imaam ibn Isaaq kon jàpp jokkaloo la waaye Aasim ibn Umar ku wér la léegi kon xadiis bi mursalun saxiix la na ko noonu imaam al-Waaqidi soloo ko na ko noonu imaam taalibeen di imaam ibn Sa'din ñoom ñépp soloo xadiis bi kon darajaay xadiis bi mooy mursalun saxiix mursal la boo xam ne bu wér la kon imaam ibn Isxaaq ne kon sëriñam boobu di Aasim ibn Umar ibn Qataada radiyallahu ta'ala anil jamii' moo ko nettali ne anna Abaa Aamir Abd Amr ibn Sayfi ibn Maalik ibn Nu'maan ahadu bani Dubay'a wa qad kaana xaraja ilaa Makka mubaa'idan li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ma'ahu xamsuuna gulaaman min al aws wa ba'du nnaasi yaquulu kaanu xamsata ashara wa kaana ya'idu qurayshan an law qad laqiya qawmahu lam yaxtalif alayhi minhum rajulan ila aaxiril xadiis moom Seydina Aasim ibn Umar kon mu nettali ki nga xam ne mooy imaam ibn isxaaq raxmatullaahi ala aljami mu ne abu aamir moo doon dàkkantalam waaye abdallah abd amaan abdallah abd amrin abd amr la tuddoon ibn sayfi amru boobu di doomi sayfi sayfi boobu di doomi maalik maalik di doomi nu'maan dokkoon ahada bani dubay'a bokkoon kenn ci waa banu dubay'a mu ne moom waqat kaana xaraja ila makkata lii dañuy nettali naka la xare bi tàmbalee mais dalay indil tuuti wax la ci ki njëkk tàmbale xare bi kooku mooy kan mu ne waqat kaana xaraja ila makkata mubaa'idan li rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne moom abu amir bi di abd amr ibn sayfi dafa génnoon bi yonent bi aleyhi salaatu gàddaay see ak bañam yonent bi aleyhi salaatu tax na ba moom mu ne moom manu la moom ci dëkk bii di Yasrib quoi non dëkk bu yonent bi aleyhi salaatu nekk moom abu amir manu faa nekk moom bon léegi nan la def mu daal di dem màkk xaraja ila màkka muba'idan li rasulillah gin koo sori te yóbbuwu ko lu dul bañ li nga xam ne mooy aleyhi salaatu salaam ak ñi nga xam ne ñooy julli ñi bi muy dem mu ne maahu xamsuuna ghulaman min al aws mu ngi yóbbaale bi muy dem di di di di gedd dëkk bi xam nga da ngay dégg léeg-léeg ñenn ñi naan man de bu ñu falee diw moom ma ma ma ma ma ma génn dëkk bi am na ñu ko doon waxtaan président Sarkozy am na ñu ne woon avant élection yi 2007 ñu ne moom bu ñu falee Sarkozy moom dañuy génn dëkk bi <laughs> waaye nag man seetlu naa ne gaa yi ko waxoon ah waajo ko waxoon boog man kooku moom xam naa ne moo ko wax te mu dégg naa ko moom moom génnul dëkk bi waaye loolu xam nga loolu moom affaire politique la waaye kii moom moom affaire pas-pas la mooy ne man ak alayhi salaatu wassalaam ci biiru ci biiru benn dëkk non loolu moom manuma koo supporter mu daldi di génn nee bi muy dem mu génn xam suuna ghunaaman min al aws mu génn cinquante gos ci waa Aws ay waxambaane la génne yóbbaale leen ñoo xam ne ci waa Aws lañ bokkoon ci tribu le clan des Aws foofa la dëkkoon Yasrib mu ànd ak ñoom ñoom ñépp mu bokk ak moom lu ñu gëm ñu daldi génn daldi dem Makka mu ne nag wa ba'du nnaasi yaqulu kaanu xamsata ashar am na nag lenn lenn ci nit ñi ñu ne noo nekkuñu woon cinquante waaye quinze lañu woon moom nag li abu amir abd amr ibn fii bi mu demee quraysh bi mu demee màkka ngir bañ a bokk ak yonent ci alayhi salaatu wa salaam fu mu dëkk mu ne wa kaana ya'idu qurayshan an law qad laqiya qawma lam yaxtalif alayhi minhum rajulan mu dem naan waa quraysh bon euh, en tout cas man moom saabu ngeen pare ngir ab xeer ab xare ba ma génn ànd ak yéen ci ngeen di xam ne bu keroogee ngeen di xam sama man mobiliser naan waa Quraysh ponkalu Quraysh yi kilifa yu Quraysh yi naan bés bu ngeen amee xeex ak waa Yasrib de sama ñoñ yi ndax ci ñoom la bokk ci waa Aws gis nga bu ngeen xareek ñoom ndax ñoom mooy ñi nekk ay jullit loolu la ci jublu bés bu ngeen dajeek ñoom xare bu ma ci àndee de bu ñu ma gisee kenn ci ñoom du du du du du wuute lu dul ne dina ñëw rallier ma bu may gis ma ànd ak yéen ndax ñoom man sang laa fa lu ma leen wax lañuy def te lu ñu gis may def loolu la def moo tax mu ne wa kaana ya'idu la doon dig Qurayshan Quraysh an law qad laqiya qawma saa bu dajeeg waa ñoñam ci xare lam yaxtalif alayhi minhum rajulan ñaari góor ci waa Aws ñu werante ci est-ce que dañoo war a dem toppi abd amr mi di abu amir eh, ibn malik ibn nu'man mu ne nag fa lammal taqan naas léegi nag Uhud am bi xare Uhud amee mu daal di génn ànd ak waa Quraysh fii ñu toll bi nga xam ne nag ci la ñaari armée yi jàkkaarloo mu ne kaana awwala man laqiyahum abu amir fil ahaabish wa ubdaani ahli makka mu ne keroog ki njëkk a jóge ci waa quraysh daldi ñëw ci côté Medina ci waa waa fi yonent bi alayhi salaatu ne bi ñaari armée pare ki njëkk ñëw dajeek ñoom mooy abd amri bi mooy mu nef kaana awwala man laqiyahum abu amir moom mii di abu amir fil ahaabish bi muy génn nag jóge ci mbooloom Quraysh mi di jege mbooloom jullit ñi mu ngi ànd ak ahaabish yi ñooñ waxoon nañ leen ñooy lan ñoo ne ci jabalu habshi bi ne fële ci suufu Makka te composé woon ñoom waa banu mustaliq ak waa banu awn ak ñi nga xam ne ñooy waa banu haarisa mu ànd ak ñoom wa ubdaani ahli makka ak ñi nga xamante ne nii ñooy jaamu jaam yi mooy jaamu waa makka yi seen esclaves yi ñu indiwaale ñoom la génnal mu ne leen bi mu ñëwee fanaadaa mu daldi woote mu ne yaa ma'shar al aws ana abu amir mu ne yaa ma'sharal aws ee eh, sama mbokk yi di waa aws ana man mii abu amir yëg leen ne man maay abu amir mi ngeen xam seen kilifa gu màgg gi jaamukatu yàlla bi ngeen xam mooy man di abu amir qaalu léegi pour lan pour non gars yi ne ñëw bu leen waxee lool ñu ne ah Abu Amir kon fu mu nekk ci ci loolu la ñuy ne léegi xaalu ñu ne ko laa an'ama Allahu bika aynan yaa faasiq mu leen di jéema woo ngir diviser ndax xam na ne waa Aws ak waa Xasraj ak muhaajiruun yi ñoom léegi nag moom mu ne waa Aws de toute façon ñoom sax ñoom la foogoon ne mën na leen a woo ndax ci ñoom la bokk mu leen di wax ne man maay Abu Amir bu ngeen ma xamul ngir ñu ralieku xaalu ñu tontu ko ne ko fala an'ama allahu bika aynan ya faasiq yal na bu yàlla seral yal na bu yàlla seral sa bët yow kàccoor bu mag bi mu ne wa kaana yusamma fil jaahiliya ar-raahib ci jaahiliya avant l'islam di ñëw ar lañ ko doon woowe tellement lim doon jaamu yàlla lu bari fa sammaahu rasuulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tudde ko bu mag mu ne fa lamma sami'a raddahum aleyhi qaal bi mu déggee nag li ko waa aws mbokkam yi tontu xaala mu ne Quraysh leen mooy day ruus lam waxoon Quraysh dig leen ko ne leen nañ leen dem gis nga guerre bi yéen dañoo dajaw bés bu ma demee ñoom koy gis nañ ma mooy ànd nañoo man léegi mu ñëw di woo ñooñ ñu ne ko laa an'ama Allahu bika aynan yaa faasiq yal na bu yàlla seral sa bët yow kàccor bu mag bi nga naan dañ ñuy woo xamul ne l'islam moom boo ci ne amul ay askan non non yéen ay mbokk ngeen innamal mu'minuuna dëgg-dëgg jullit yi ñoom kese dogg exwa ñooy ay mbokk kon nag moom xamul woon xamul woon réellement li nga xam ne moo xew gaa yi tontu ko lool léegi nag mu war a ah bon mu war wax ak waa Quraysh nag ndax kat waa Quraysh nag waxule noonu nii de bi mu déggee ñu tontu ko lool mu ne laqad asaaba qawmi ba'di shar mu ne laay mu tourné ci waa Quraysh ni waa man samay ñooñ sama ginnaaw way bi ma leen fi bàyyee lu bon da leen a dugg ba man Abu Amir mi nga xam ne ma suñoo remettre en cause li ma leen di digal tey ñu may wax li mu commencé de leen sànni ay xeer nag ne lay xeex ak ñoom bokk ci ñi xeex keroog xeex bu méttee metti bi loolu amee ah léegi imaam Ibn Hisham di ñu nettali imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi di ñu nettali nag ginnaaw loolu mu ne bi nga xamante ne nag ci la demee noonu aa mu ne fa lamma altaqa nnaas wadanaa ba'duhum min ba'din qaamat hindu bint utba fi niswati allati ma'aha wa axadna dufuufa yadribna biha xalfa alrijal wa yuharridnahun mu ne nag bi nga xamante ne nag Abu Amir def na lool léegi nag ah yi nag di jegante mooy nit ñi di gën jegante ñaari armée yi ñii di jóge seen place di ñëw nit ñi mooy daal ñuy jegante amaana waa Quraysh ñoo jóge seen côté di ñëw waaye ñoon daal mooy distance bi leen séparé woon di gën a wàññi ko waa Quraysh di jege ci mu ne nag ci la Hind bint Utba daal di jóge fi niswati allati ma'aha ànd ak jigéen ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon keroog te waxoon nañ leen wuute nañ nag ci ñaata lañu tolool tuddoon nañu ko diggante waxu imaam ibn Isxaaq imaam al Waaqidi ak imaam ibn Sa'd ñoom wuute nañu ci ñaata jigéen lañu woon te tuddoon nañ leen walillaahi alxamdu wal minna kon qaamat hind bint utba fi niswati allaati ma'aha mu ne wa axad nañu commencé nag addufuufa yadribna di dóor wa axad nañu jël addufuufa yadribna biha xalfa rijaal mooy di galvaniser di gën soññ di yokk njàmbaar nag seen góor yi seen góor ñi di avancer jóge seen position yi di jege ci jullit ñi ñoom ñu nekk ci ginnaaw seen góor ñi di dóor ci seen ndënd yi ak seen tabale yi ñoroon keroog seen ndënd yi wayu xar ritu na hom alal qitaal di leen soññ nag ci li nga xam ne mooy ñu daldi xare xare bi tey amul daw te gisoon nañ ne Quraysh bokk na ci li taxoon mu mobiliser jigéen ñi mooy loolu c'était l'objectif ndax kat Badar liy xew xew na tey nag ngir bañ ñu daw tey tamit bañ kenn du daw ñu ëndaale jigéen ñi ndax nag sa soxna nekk fi moom ngay daw loolu day ñaaw léegi nag ñu ngi dóor kon ci ndënd yi nekk ci ginnaaw seen góor ñi di leen soñ Hind commencé di wax naan naan wayhan wayhan bani abdiddaar wayhan xumaatal adbaar darban bi kulli battaar teg ci naan naxnu banaatu taariq namshi ala namaariq addurru fil maxaaniq wal misku fil mafaariq in tuqbilu nu'aaniq wa nafrishon namaariq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq loolu la wax moom Hind bint Utba naan way han bani abdiddaar di woo di soññ waxoon nañ way han li muy mooy baat la boo xam ne pour ay nit naan leen way hën bani abdiddaar ay ca leen yéen waa banu abdiddaar wane leen seen njàmbaar giñ leen xame way hën xumaatalat baar ay way yéen ñi nga xam ne yéen ay garde dernière mooy ci ginnaaw troupe yi ba kenn du daw yéen jàmbaar yooyu du ngeen daw te di ngeen fexe ba kenn du daw di garder les arrières arrières bokk les arrières de l'armée ay waay yéen ñooñu soññu ngi leen di soññu ñun ñun jigéen ñi de li ñu bëgg tey dorban bi kulli battaar ma ne dee leen dóor dee leen dóor ci fépp foo xamante ni nii tey bu xare bi yéen a ngi di avancer jëm ci ñoom fépp fu articulation am dóor leen fa seen jaas yi ñu gis darban dee leen dóor bi kulli battaar fépp fu articulation am fu mën a dog dóor leen foofu bari naan leen nahnu banaatu taariq ñun ñooy doomi gis nga biddiw bi ni mu guddee am na ñu ko tekkee noonu ni mu biddiw bi ni mu soree di ak taariq ngay dégg wa samaa'i wa taariq wa ma adraka matariq loolu ni muy ci ak soriwaayam moom li nga xam ne mooy taariq boobu mu ne ñoom ñooy doomu loolu ngir wane seen kawewaay ak seen jàmbaar ñoom ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñooñu di jigéenu Quraysh yi ñun ñooy ni ñu kawee suñu sharaf suñu honneur ñun ñooy ñi nga xam ne doomi ñi nga xam ne kenn du leen dab kenn du leen laal ci kawewaay ak sharaf ak honneur kon nahnu banaatu taariq namshi ala namariq ne ñun di tagg seen seen bopp nag ne ñun jigéen ñii ni ñu soree ci askan mu ne ñun ñooñu namshi ala dañuy dox ñun tedd nañ tedd goo xam ne bu ñuy dox ci ay njegenaay lañuy dox tellement dañoo nekk ay sang waaw ñun ay njegenaay ñun bu ñuy dox ci aw ay xeer ak ci suuf waaye suñu teddaay tax na ñun ci kaw yi njegenaay la ñuy dox yu nooy lañuy dox waaw namshi ala namariq ad-durr fil maxaaniq ne nag collier yu rafet yi ñu ngi leen takk ci suñu baat yi ngir wane seen taar wal mis ko fil li nga xam ne nag mooy ñu ngi parfum parfum yu neex pour xam nga lool pour galvaniser nag ah ñoom Ikrima ñoom Abu Sufyan ak gaa yooyu ne leen ah waaye ah, soxna yu mel nii ku ko am moom nooy dawe wal misku fil mafaariq wal misku te parfum fil mafaariq mu ngi suñu baat yeeg suñu fépp fu ñuy def parfum ñun parfum wu nañ ba ñu ne ko nag ñu ne leen mu naan dind bale in tuqbilu nu'aniq ne leen nag yëg leen lu leer yéen ñii di avancer yéen suñu góor ñi ño boobu ñu ngi koy dóoraale dënd yi nag wayhan bani abdiddaar wayhan xumaatal adbaar darban bi kulli battaar nahnu banaatu taariq namshi ala namaariq addurru fil maxaaniq wal misku fil mafaariq in tuqbilu nu'aaniq wa nafrishu namaariq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq loolu lañ doon way di ko dóoraale ndëndi kon mu ne in tuqbilu nu'aniq tey xeex bii bu ngeen avancer foncer ci ñoom jaay fan jàmbaar rey leen leen léegi tey nu'aniq bu ngeen paree xeex bi ah dinañ leen waajal tey pare dinañ leen accueillir accueil bu neex dinañu doqoo mooy ne moom bu ngeen gañee tey Moussa sera la fête avec nous waaye nag wa nafrishun namaariq lalal leen nag gis nga njegenaay yooyu nga xam ne ñun moom lañuy ñuy dox mooy ne on va passer une un neex la ñuy ñun a yéen loolu moom bu ngeen gañee dégmal fi ngeen jëm fexe leen massacrer nu gën a gaawe dinañu doqoo te dinañu lal li nga xamante ne mooy mooy yi nga xamante ni mooy annamaariq muy wisaada yi mu ne nag aw tut biru loolu mooy mën a nekk ngeen jaayu njàmbaar ngeen jaayu njàmbaar bu ko defee loolu xew tey aw tutbiru wala rek ngeen yambar tey ba daw gis nga bu ngeen dawee nu faarik moom ku daw fase nañ la <laughs> tey moom ku daw ku daw na la leer ne sax daw mooy sa divorce <laughs> aw tudbiru gis nga bu ngeen fi wanee ginnaaw nu faarik dinañu tàqale ko yéen waaw ku fi daw tey mooy yow soxna saw yow yow ñàkk nga sa femme yow firaaqa ghayri waaqiq mais pas ci ay ay ay ay ay tàqale bu rafet de li naan tàqale koo bu rafet à l'amiable à mukk ça ne sera pas à ku daw dinañu tàqale koo yow tàqale koo goo xam ne cofeel bu ci am waaw benn cofeel on va vous vous vous vous dinañ leen dàq daldi leen fase fase boo xam ne cofeel du ci am amul alamiya loolu la Hindu doon wax de daal di galvaniser yi ñoom ñu nekk ci ginnaaw topp leen di dóor nënd yi ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la gis waa si di ñëw jigéen ñaa ngay dóor seeni ndënd ca gannaaw ngir moom mu daldi yokk cawarte te mbooloo bi dañoo bari trois mille personnes lañu ngir yokk cawarte ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li mu def dafa yëkkati benn jaas yi dafa yëkkati benn jaas yi ah daldi wax moom aleyhi salaatu wasalaam moom lañu imaam ibn isxaaq di nettali xadiis bi nag du imaam ibn isxaaq rekk a ko solo waaye imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri yu naysaabuuri raxmatullah alayhi daal dina koy solo na ko noonu imaam ahmad ibn hanbal solo na ko ci musnad bi imaam alxaakim daal dina koy solo daal di koy wéral riwaayam boobu imaam az-Zahabi ànd ceeg moom ne wér na comme ni nga xam ne noonu la alxaakim wax ah imaam ibn isxaaq wax nañ la solo na ko moom it imaam ibn hisham indi ko ci ah, siira as-siira an an naka noonu ñoom imaam ibn saadin daal dinañ koy solo imaam al-Waaqidi ñoom ñëpp daal nañ koy solo kon wax nañ la ne imaam muslim ibnul Hajjaaj solo na ko kon loolu mooy xadis la bu wér même bu dee ne du parti yépp la solo moom imaam muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri yu Naysaabuuri raxmatullaahi aley imaam ibn Isxaaq ne Ah. bi nga xamante ne ci la nit ñi daldi daje mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jël benn jaasi dafa jël benn jaasi moom aleyhi salaatu wassalaam daldi ne man yaxudu hadha sayfa bi xaqi dafa jël benn jaasi yi ne ana kan ci yéen mooy jël jaasi jii nii ma téye bi xaqi waaye nag ci àqam ana kan mooy jël jaasi jii waaye ci xaqam Euh, imaam at-Tabarani it daal dina koy solo imaam al-Bazzar solo na ko imaam at-Tabarani mu ko jële ci Ubaada ibn Nu'man imaam al-Bazzar jële ko ci az-Zubayr ibn al-Awwam riwaaya yooyu yépp insha allah dinañ leen gis kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jël benn jaasi ne ana kan mooy jël jaasi ji bi xaqi ci àqam jox ko li jaasi jiy laaj mu ne fa qaama ilayhi rijaalun fa amsakahu anhum am ñoo xamante ne nii ay góor yu jóg daldi laaj jaasi ji ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñun ñoo koy jël fa amsakahu anhum yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko wëllif leen mooy joxu leen ko joxu leen jaasi ji ko laaj joxu ko am na ci riwaaya bu ibnu Utba bi dane lamma aradahu talabahu minhu fa arada anhu thumma talabahu Zubayr fa arada anhu mu ne ah, moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne keroog bi nga xamante nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jël jaasi jooju ne ana kan moo koy jël ci xàqam mu ne Seydina Umar ibn al da koo sàkku laaj ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy dummóoyu mooy mu bañ ko koo jox summa ginnaaw gi talabahu az-Zubayr sayyidna Zubayr ibn al-Awwam daal di koy sàkku ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa arada an yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it daal di koy wan ginnaaw mooy joxu ko ah ci riwaaya imaam ibn Isxaaq moom dane ay góor tuddul ñan la waaye riwaaya yi tudd nañu seydna Omar ak seydna Zubayr ci riwaaya imaam Isxaaq ibn Rahawey bi mu jëlee mu jaar ci Amr ibn Yaxya al mooy du moom moo jële ci moom euh, euh, Euh, euh, euh, nu mu tudd directement ndax Amr ibn Yahya al-Mazini moom du imam Ishaq ibn Rahawayh moo ko jële ci moom directement waaye ci yoonam boobu dane az-Zubayr ibn al-Awwam dafa laaj yonent bi aleyhi salatu wasalaam jaasi ji ñetti yoon yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñetti yooyu yëpp nangoo riwaaya imam at-Tabarani biñ la waxoon moom mu jële ko ci Qataadata ibn Nu'man radiyallahu anhu boobu dane anna aliyan qaama fa talabahu fa qaala lahu ijlis ci riwaaya imaam at-Tabaraani boobu mu jële ci Seydina Qataada ibn Nu'maan mu ne Seydina Ali cette fois-ci moom it bokk na ci ñu jógoon góor ñi imaam ibn Isxaaq ne dañoo jóg laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxu leen ko mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib jógoon na jaasi gi yonent bi alayhi salaatu ne ko toogal ñooñ ñépp bi ñu ko laajee ku laaj dalay dalay wan ginnaaw wala mu wax la comme ni mu wax Seydina Ali toogal ba pare mu ne man yaxuzuhu bi haqqi ana kan moo koy jël ci àqam mooy ñu jotoon jóg ñu bari jóg nañ am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne dafa am ñoo xam ne dañoo jóg di xool jaasi ji fa axadu yanzuruna a sayf mooy riwaay imaam ahmad bi rahmatullah alayhi ta mu jaar mu jëla ko ci seydna anas ibn malikir radiyallahu anhu mu ne anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam axada sayfan yawma uhud fa qaala man yaxudu hada alsayf fa axadahu qawmun fa jacaluu yanduruuna ilayhi fa qaal man yaxuduhu bi xaqihi fa axjama alqawm mu ne moom imaam anas ibn malik radiyallahu ci riwaaya imaam ahmad ibn hanbal bi rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu ne kan mooy jël jaasi ji ci xàqam mu ne ay nit jóg nañ ay nit ñu bari am na ñu jóg ci saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne am na ñoom nañoo jóg di xool jaasi ji yonent bi alayhi salaatu salaam daal di répété man yaxuduhu bi xaqi kan moo koy jël ci àqam fa ahjamal qawm mooy nit ñi daal di noppi wax nañ la ci yeneen riwaay yi am nañu nangu ne nañ ko jël mais yonent bi alayhi salaatu salaam tudd nañ Seydina Omar Seydina Zubayr ibn al-Awwam ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne nag bu ñëwee ci riwaayu imaam Ibn Isxaaq bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj fa qaama ilayhi rijaalun fa amsakahu anhum ñu bari daal di laaj jaasi ji yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy téye ci ñoom joxu leen xatta qaama ilayhi abu dujaana simaak ibn xarasha axu bani saa'ida mu ne nag ba muy jóge ngir jël jaasi ji ñu nga xam ne mooy abu dujaana mu doon abu dujaana simaak ibn xarasha la tuddoon abu dujaana dàqantal am ñu ne avant xarasha bi am na aws mooy simaak ibn aws ibn xarasha radiyallahu taala ardaa ñu ne moom mooy ki yoo xam ne mooy ki jóg loolu moo doon turam kon muy Simaak ibn Harb ginoon a suu Abu Dujaana xarasha boobu di doomi Lawdaan Lawdaan boobu di doomi Abdu ibn Zaydin as-Saa'idi al-Ansaari yi bokkoon ci kojug Lamsaar moom Seydina Abu Dujaana mooy ki jóg keroog Uhud kon ne yonent bi alayhi salaatu salaam jaasi gi nga yëkkati ne kan moo koy jël ci xaqam moom mu jóg moom Abu Dujaana Simaak ibn Xarasat al Ansaari radiyallahu anhu mu ne di mbokk waa Banu Saa'ida mu ne wa maa xaquhu yaa rasuulallah moom dafa laaj mu ne yeneen bi alayhi salaatu wassalaam wa maa xaquhu waa lan mooy àqam jaasi ji xam nga seetlul mooy ñiñ la tuddal ñiñ la tuddal gisuñu foo xam ne dañoo laaj ne lan mooy lan mooy àq bi mais moom dafa ñoom dañu jóg ngir jël ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ mais moom bi mu jógee dane wa xaquhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa lan mooy xàqu jaasi ji yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax bala ngaa jël dara xam ko d'abord ndax amaana nga jël ko ba pare àq ji nekk loo xam ne lu diisar kii la waaye saxaaba yi jógoon ñoom ñépp pare woon na ngir def loolu waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo xam ki nga xam ne moo war a jël jaasi ji xam na ne du ñii laa Umar wala Ali wala Zubayr radiyallahu anhu du ñuy ñoo war a am na borom nekkul ne manuñu koo resle man nañu ko xanaa kay waaye nag lu ne dafa am xikma te yonent bi alayhi salaatu moo xam li muy def kon Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha radiyallahu anhu ne ko wa maa haqquhu ya rasulallah ne ko waa ana lan mooy àqam yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne ko an tadriba bihi al-aduwwa hatta yanhani mu ne ko xàqam mooy jaasi jii nga boo ko jëlee nga dóor ci noon bi noon bi tey l'ennemi ba jaasi ji courbe mooy mu weng mooy mu da ciy xeex tey mooy rek ba dootul ba ba ba dootoo ba ba mu user mënatoo koo utiliser xaala bi mu déggee loolul mooy àq bi kon mooy nga song dugg ci noon bi tey xare bi jaasi ji moom fekk mu ngi nekk sa loxo nga xare ba jaasi ji boppam dóor ci ba noon bi ba mu weng qaala mu ne ana axuduhu ya rasul allah sallallahu bi haqq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man maa koy jël ci xaqam man simaak maay jël jaasi ji ci xàqam waaw fa ataahu iya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy jox li nga xamante ni mooy jaasi jooju dal di koy jox moom Simaak ibn Xarisha al ansaari di Abu Dujaana ah moom Abu Dujaana nag du Uhud la dugg ci lislaam waaye la door a fekke comme xare waaye lu jiitu Uhud fekke woon na gazwatu Badrin Allah fekke na Badr fekke na Uhud Yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy jox jaasi imaam ibn isxaaq ne wa kaana abu dujaana rajulan shujaa'an yaxtaalu inda alxarbi ida kaanat mu ne nag abu dujaana imaam ibn isxaaq mu ne dafa nekkoon nag nit koo xam ne rajulan shujaa'an góor la woon koo xam nag ku jàmbaar la woon mooy c'était un guerrier hors yaxtaalu inda al harb bu xare amee nii mooy danga koy gis muy ngàndal di pu di puukarewu ngir intimider son ennemi danga koy gis muy wane force am ak dooleem devant l'ennemi ngir daal di koy faagaagal avant ñuy commencer psychologiquement atteindre ko psychologiquement moo tax mu ne yaxtaadu inda mu ne wa kaana lahu isaabatun xamra yu'lamu biha inda alxarb moom nag dafa amoon li nga xamante ne nii mooy benn morso bu xonq boo xam ne moom la doon sol bu xare masoon a am benn morso bu xonq la doon jël daal koy takk boo xamante ne nii euh, ci la xare doon am wa kaana ida alama bi isaabatihi bi bi bil isaaba mu ne wa kaana lahu isaabatun xamra yu'lamu biha inda al harb ya'tasibu biha fa ya'lamu an-nas annahu sayuqaatil mu ne nag dafa amoon morso bu xonq boobu noonu bu xare ma soon a am bu nar a tàng moom la doon génn daal di koy takk nag bu ko nit ñi gisee aa alima an-naasu annahu sayuqaatil nit ñi xam ne aa Abu Dujaana tey nag narna def nañ ko xame woon fu mu génnee morso bu xonq bi mooy wane ne tey moom day dem ba jeex ci xare bi moom y a de reculade il faut éliminer l'ennemi le plus vite possible ah mu daal di génne noonu mu ne fa lamma axada as-sayfa yadi rasulillah sallallahu alayhi wa axraja isaabatahu tilka fa'tasaba biha thumma ja'ala yatabaxtaru bayna saffayn mu commencé euh, bi mu jëlee jaasi ji ci loxo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu commencé nag génne morso boobu daldi koy takk commencé nag di di di mooy di ngandal di ngandal di pomper voilà di dox di pomper di bonde uti waa Quraysh ñuy jege ci imaam ibn Isaaq mu ne fa haddathanii nettali na ma Jaafar ibn Abdillah sama sëriñ di Jaafar ibn Abdillah ibn Aslam di aslam mooy aslam boobu nga xam ne Seydina Omar moo doon sangam benn sëtam moo nettali di sëriñ imaam ibn Isxaaq nee na moo ko nettali di Jaafar ibn Abdillah an rajulin min al min bani Salima mu jële ci benn góor boo xam ne ci lansaar yi la bokk te bokk ci ñi nga xamante ne nii ah, mooy waa banu Salima mooy riwaaya bi imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi da gis ni mooy am na rupture ci riwaayam bii nii nii léegi lan la wax mu ne mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dujaana xiina ra'a aba dujaana yatabaxtar mu ne keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisee abu dujaana muy pompe di di bonde di ngandal ci diggante jëm ci kuffaaru Quraysh yor jaasi ji mu ko jox takk morso bu xonq bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane innaha la mishyatun yubghiduha Allah illa fi mithli hadha al mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis ko muy bonde di dem mu ne moom aleyhi wassalaam a doxinam bii muy doxe de muy doxu di bondeeka pompe mu ne façon doxin la woo xam ne buur yàlla ak ko koo bañ wala tamshi fil ardi maraha mooy bul dox ci kaw suuf di rëy rëy lu lu ponkal diw di di jaay ponkal di jéem man maay kii di bonde di kii di wane yére yoo sol ak sa façon yow yaay diw mu ne déedéet moo tax mu ne wa ibaadu rahmaani alladina yamshuuna ala ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama loolu mooy doxu ñi nga xam ne jullit noon ngay doxe noon ngay mel mooy da ëmb mu ne jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom dañuy dox yamshuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna ñoom mu ne qaalu salaama kon loolu mooy doxin wi nga xam ne moom la jullit di doxe mu gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis abu dujaana simaak ibn xarasha radiyallahu anhu di bonde jëm ci yéeféer yi mu ne façon doxin bii de façon doxin bii de bu yàlla bañ la innaha la mishyatun yubghiduha Allah waaye nag illa fi mithli hadha al ba mu des ci bërëb yi bu dee bërëbu xare la nga jàkkaarloog noon bi lépp loo tax loo tax day lu tax muy gis ne yow doo moroomam fexe mu tiit la ragal la loolu nag boo ba mu des fii bu boobaa mooy kon yàlla ku ko sopp la ci bërëb bi ndax bu dul lool nag wapsit fii machik kuy dox doxal dox bu jub te nga bañ a nekk di bonde comme li seydina luqman alxakim radiyallahu anhu daldi joxoon ndénkaan ki nga xam ne mooy doomam jooju kon mu ne ko mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu la wax léegi bu ñëwee ci riwaaye imaam at-Tabaraani bi ginnaaw bi tuddee loolu lépp ne Seydina Ali ibn Abi Taalib tam jaar ci Qataadatu ibn Nu'maan radiyallahu anhu wa ardaa mu ñëw sàkku loolu yonent bi alayhi salaatu salaam joxu ko jox ko ki nga xamante ne mooy euh, Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha a euh, léegi nan la continuer mu ne ci riwaaye boobu bi mu ko jëlee di def noonu ah lamsaar yi ne axraja abu dujaana isaabatal mawt bopp bi la koy takk nag paa ci loxo bi waa fa asaba biha rasa mu génne ko takk ko ci ci bopp bi mbokkam lamsaar yi gis ko ne axraja abu dujaana isaabatal mawt abu dujaana de génne na nag morsob dee bi mooy moom bu ko takkee ci xare xeex ba rey ba ba faagaagal ñi mu jàkkaarloo wala ñu rey ko rek waaw ah Seydina Zubayr ibn al ne bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam joxe Abu Dujaana nag mooy moom gis nañ bokk na ci ñu ko yonent bi alei satu joxu ko wax nañ la ci riwaaya benn riwaaya boo xam dana ñetti yoon sax la ko laaj bu imaam eh, eh, Isxaaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhi nee bi ma ko yonent bi ma ko laajee ñetti yoon joxuma ko mooy mu daal di gis ci boppam ne comme si xanaa moom daa am lu mu def loo xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nangu koo jox mu ne bi ko yonent bi alayhi salaatu bañalee ma joxo jox ko abu dujaana nee na waqultu dama ne sama ma wax sama bopp wax sama xal sama xel ne ne ana ibnu safiya ammati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad qumtu ilayhi wa sa'altuhu iyyahu qabla fa a'taahu iyyahu wa tarakani wallahi la anzuranna ma yasna'u bihi fattaba'tuhu nee na bon man az-Zubayr ibn al-Awwam ma ne mais man yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa ngi ko laaj jaasi ji joxuma ko mu daldi euh, jël jaasi ji daldi koy jox ki nga xamante ni nii mooy Abu Dujaana te man maay doomu Safiya amatu di bàjjanam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam malgré loolu joxuma ko riwaayé boobu it imaam wax naa imaam at-Tabarani waaye imaam Ibn Hisham soloo na ko moom bi mu koy soloo dane wax haddathani ghayru wahidin min ahli al anna Zubayr ibn al-Awwam qaala moom it soloo na ko imaam Ibn Hisham mu ne nettali na ma lu dul kenn ci waa ci boroom xam-xam yi këne az-Zubayr ibn al-Awwam keroog bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam joxee jaasi ji Abu Dujaana dane nettali li ñu wax sànk man joxuma ko jox ko Abu Dujaana te man ana ibnu Safiya ammatihi wa min Quraysh man maay doomu bàjjanam di Safiya Safiya bint Abdul Muttalib man yonent bi alei satu man maay doomu bàjjanam te ci Quraysh laa te jóg naa laaj ko jaasi ji avant Abu Dujaana mu jox ko bàyyi ma mu ne wallahi maa ngi wàcc yàlla man az-Zubayr ibn al-Awwam la anzuranna ma dinaa xool abu dujaana jaasi jim jël lum ciy def nee na fa tabaatuhu nee na ma topp ko nee na fa axraja isaabatan lahu xamra daal di génne benn morso bu xonq daal di koy fa asaba biha rasa daal di ciy takk bopp bi fa qaalatil ansaar ansaar yi ne axraja abu dujaana isaabatal mawt mooy même riwaaya bi ñu wax sax mu ne nee na ma topp ko fa xaraja wa huwa yaqul nee na abu dujaana uti kuffaaru quraysh nii naan ana alladhi ahadani xaliili wa nahnu bis-safhi lada naxiili an laa aquma dahra fil kayyuuli adrib bi sayfillaahi war rasuuli nee na abu dujaana mu ngi naan ana alladhi ahadani xaliili mu ngi yor kon di bonde di pompe di tëb di wan waa kuffaaru Quraysh ni jëm ci ñoom naan man la sama xarit bi di alayhi salaatu wassalaam daal di jël pacte ak man wa nahnu bi safhi lada naxiili ñu ngi woon ci peggu montagne Uhud bi mooy fi ne foofu noonu garabaat tàndarma gi nekk foofu ci pied wu bi au pied de la bu Uhud fi mu may doon joxe jaasi ji foofu laa jëlee moom pacte bu leer moom alayhi salaatu wassalaam an laa aquuma dahra fil kayyuuli tey xeex bii jag jaasi yi ma jël duma nekk ci gannaaw mukk wala ma nekk fu kawe taxaw fa di su di xool gaay di leen seetaan ñoom ñuy xeex al kayyuul mooy ci ginnaaw day tekki benn kawe kawe ci kaw suuf boo xam ne na comme genre montagne nga nekk fa yow bàyyi gaa yi ci biir xeex bi yow nga taxaw di leen xool mu ne man damaa jëloon pacte ak yonent bi alayhi salaam ne ko du ma tey au plus grand jamais àddina du wëlbatiku tey Uhud ba may nekk ci ginnaaw an laa aquuma dahra ma bañ a taxaw fil kayyuli nekk ci gannaaw sàppee xeex non man ci kanam laa jëm adrib bi sayfillaahi war rasuuli may dóor ci xa jaasi yàlla be jaasi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ma jox muy bii nga xam ne waxoon na ma bi ma ko laajee lan mooy xàqam mu ne an tadriba biha al aduwa hatta yanhani nga dóor ci noon bi ba jaasi ji weng daal di kurbewu ah! kon muy wax loolu kii ne imaam euh, euh, euh, az-Zubayr ibn al-Awwam mu ne ma topp ko dégg ko muy wax lool nee na fa ja'ala laa yamur bi shay'in illaa afraahu wa fataka wa falaqa bihi haama haamal mushrikiin nee bi ma ko toppee mu ngi wax lool moom Abu Dujaana daldi dugg ci kuffaaru dajeek ñoom amul kenn ci ñoom ku mu dajeel du daje kenn lu dul cor na la ku mu dajeel cor sa baat cor na la wala sa yaram moom jaasi ji moo ku mu dajeel keroog cor na la lu dul rey na la ci saasi illa afra lu dul nga dee ci booy dajeeg moom mooy rey na la wa falaqa bi yi ñaamal mushrikiin daal di ci dog bopp yéefee keroog dafa dugg ci ñoom commencé ñu bari la commencé rey mu ne wa kaana ida kalla shahadahu bil xijaara summa yadribu bihi al adu ka annahu munjal mu ne jaasi ji nag xare bi gis nga bi xare bi tàmbalee woon dugg noonu mu ne saabu jaasi bu dóoree rey ci ñu bari ba jaasi ji commencé mel lu ñawatul ma gis ko muy daas jaasi ji ci biir xeex bi ak benn xeer bu ci paree bam ñaw mu duggaat ci gaay yi songaat gaay yi nee na wa kaana mi fi l mushrikiina rajulun laa yada'u lanaa jarihan illaa zaffafa aley fa ja'ala kulla waahidin minhumaa yadnu min saahibihi mu ne nag bi xare bi commencé noonu am na tamit ci biir maa ngi gis man az-Zubayr boobu moom moom xare bi dafa tàmbali moom mu ngi mu ngi préoccupé wu Abu Duyaana lan lay def gis na mu ngi rey gaa yi rey bu gaaw ak jaasi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jël waaye bi xaqee ci xaqam mu ne mu amoon nag benn waaye ci mushrikuuna yi yu yéeféeru Màkka yi yoo xam ne doonul woon bàyyi amul kenn ku muy bàyyi ci suñu blessure yi ñi blessé les ñu suñu blessé yi lu dul ne dina la bu gisee benn jullit bu blessé tëdd noonu blessé bu la fa rombee dalay jékkali nee na fa ja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min saahibi Abu Dujaana ak waa ji repéré wante nañ gis na ne waa ji ñi jot a blessé ci jullit ñi kum ci robb jekkali la Seydina Abu Dujaana tamit gis ko mais di continuer di xeex waa ji di continuer di def li muy def ñuy jegew si wante nag fa ja'ala kullu wahidin minhuma yadunu min saahibi ku ne di jege ñuy jege wante ku nekk ci ñoom di jege kineen ki ci def nee na man az-Zubayr ibn al fa da'awtu Allah ta'ala an yajma'a baynahuma ma daldi ñaan yàlla ne yàlla yàlla daal di dajale abu dujaana ak waa ji way waa jii di yekkali suñu blessé yàlla na yàlla def ñu daje ñoom ñaar ñu daje ci biir xeex nee na faltaqayaa faxtalafa darbatayn nee na dañoo daje ku nekk dóor ñu dóorandoo mu ne fa darabal mushriku aba dujaana fattaqaahu bi daraqatihi fa addat bi sayfihi wa darabahu abu dujaana fa qatala nee na euh, bi ñu dajee ki njëkk a dóor nag nee na mushrik bi la bi ñu dóorantee mushrik mooy yéeféer bi moo njëkk a dóor mu daal koy moytu ak li nga xam ne mooy mbubbu koŋ bi soloon nee na bi mu ko jekkoo bi waa ji dóoree def lool rek mu dóor waa ci saase la ko am yéeféer bi dee ci saase faqata la ah riwaaye imaam ibnu Uqba bi di seydinaa Muusa ibnu Uqba mu ne qaala Ka'b ibnu Maalik mu ne Kaab ibn Maalik dane ah imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi bala ñu àggale lii mu wax nii moom dane keroog xare bi ni mu njëkk tàmbalee bi ñuy jegewante dafa am li nga xam ne moom lañuy ñuy wax mubaaraza mooy ah, dafa dafa am kooraakoor moom nee na keroog dafa am kooraakoor mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy ki nga xam ne moo njëkk kooraakoor ak kenn ci yéeféer yi daal di koy rey après ci la xare bi tàmbalee loolu la imaam Muusa ibn Uqba wax mu ne moom Muusaa ibn Uqba ba ba léegi bu ñëwee ci xew-xewu imaam Seydina Abu Dujaana bi Simaak ibn Xarasha al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne fa za'amu anna Ka'b ibn Maalik qaal mu ne nee nañu de Ka'b ibn Maalik al ansaari radiyallahu anhu nee na kuntu fi man juriha min al muslimin mu ne fa lamma ra'aytu mithla al mushrikiina bi qatl al muslimiin qumtu fa tajaawaztu fa idaa rajulun min al mushrikiina jam'u la'ma yajuuzu al muslimiin yahuuzu al muslimiin wa huwa yaquul wa huwa yaquul istawsiqu kama stawsaqat jazural ghanam nee na man nee nag nee nañu de imaam Muusa ba Uqba rahmatullah yi mu ne Kaab ibn Malik nee na keroog bi xare bi commencé dama bokkoon ci ñi nga xam ne dañ ñoo ga maa gaañ comme ni ñu gaañi ay jullit ba ma bokkoon ci ñi nga xam ne dañu amoon blessure ci xeex bi neena na bi ma gisee ñi blessé ak ñi jot ci ñun muy jullit ñi radiyallahu anhum nee ma daldi di jóg moom dafa blessé daldi dox dem daal di dem bi muy dem nee ma gis benn waay boo xam ne ci mushrikuuna yi koo xam ne dafa fees dell ak li nga xamante ne nii mooy arme mooy dafa armé wu li naan jusqu'aux dents yaxuusul muslimiina a ah, di dajale jullit ñi di leen kum ci mën a jekkali rek jekkali la ba pare naan ñi ñi jot a ñoom mooy dajalewu leen def ay raa comme yéen ñi blessé ñépp mooy di di gëree gëreelu di wax loolu ngir tiital ñeneen ñi ak ñi jot a blessé naan comme aljazarul ghanam comme ni nga xamante ne ni noonu la gëléem yi di di di di di di ak euh, bàyyi ma lomu euh, tudd jur gi ni ñuy rangaloowee ngir ñu daal leen rendi yéen def leen noonu man ma ñëw rendi leen qaala wa ida rajulun min almuslimina qaaimun yantadiruhu wa alayhi lamatu lamatu mu ne waaye bi muy def lool am na benn jullit bu taxaw di ko xaar mu ne fa madaytu hatta kuntu min wara'i ma daal di dox ba ñëw ba ci ginnaaw waa ji koy xaar koom comme dafa blessé manul lu bari mu nee ma ñëw ba ci ginnaaw kooku summa qumtu aqdurul muslima wal kaafir bi basari nee na après nag bi ma ñëwee ci ginnaaw ko léegi ma jóg moom gis na ni jullit la mais dafa mooy lii day wane ne lii tamit day wane ne dañoo maska woon mu dajjajun bi silah dañoo armé woon jusqu'aux dents ba pare daldi maska wu nee na ma ñëw ci ginnaaw di ko xool moo yéeféer bi di avancé te naan jullit ñi jot a blessé xaar leen ma ñëw rendi leen comme ni ñuy rendee jur gi nee na mat mat nekk ci ginnaaw jullit bi di leen xool mu ne fa idal kaafiru afdaluhuma odda wa haya waaye nag ma gis ne yéeféer bi yéeféeru Quraysh bi moom moo gën a baax ay ay ay ay mbubb koŋ ak armes ak jaas yi mu yor ak fett yi mu yor jaase moo ko gën baax le fopp way way waa ji ju suñu mbokk mi te tamit non seulement boo leen gisee ñuy dox rek danga naan kii moo gën nekk en forme que ki ci des nee na falam azal antadiruhuma hatta iltaqaya nee na ma taxaw dañu ma di leen xool di leen xaar bañ jeg bañun bañ ni ñu dajale ba ñu dajoon daje mu ne fa daraba almuslimu alkaafir ala xabli aatiqihi darbatan fi sayf fa balaqat warika wa tafaraqa firqatayni summa kashafa almuslimu an wajhi wa qaala kayfa taraa yaa Ka'b ana abu dujaana waaw nee na bi ñu dajee rek jullit bi da koo dóor benn jaasi la ko dóor boo xam ne mooy ne kii yi la dagg mooy gis nga bàyyiwul da koo cor cor boo xam ne ven yi la la la la wàcc wa tafarraqa firqatay gis nga dóor bi mu ko dóor waa ji dafa mujj seet dóor ñaar nekk ñaar dóor vite moolu moo jaasa ji ñawoon nee ginnaaw gi bi mu demee loolu waa ji dee mu gis ma xawoon na ne maa ci sa seen ginnaaw di ko xool mu daal di génn dindi nag li nga xam ne moom la defoon ci xar kanam gi ma kashafal muslimu an wajhi daal di dindi li mu defoon mooy masque bu doon tey na masque li mu defoon ci xar kanam gi ne ko kayfa taraa yaa Kaab ne ko bu noo gis loo gis maag waa ji ana Abu Dujaana man maay Abu Dujaana xamoo woon kan man maay Abu Dujaana maa maa maa toroxal yéefér bi nga gis mu doon def lool bu ñëwaatee ci euh, riwaaya Seydina Zubayr ibn al-Awwam anhu wa arda mu ne ginnaaw kon moom fan lañ ñemoon ci moom mu ne bi ma gisee Abu Dujaana mu ngi dóor gaay bi mu duggee amul kenn ku muy dajal lu dul faagaagal na la ci saas nee na ba mu gis waa jooju doon jekkali blessure yi nee na ma ñaan yàlla ñu daje mu ñoom ñaar ñu daje bi ñu dajee ñu ku nekku dóor yéeféer bi dóor mu moytu ko mbubbu ko ngam mu dal ci mooy rës rek mu dóor ko ko waa ji daal di xalangu ci saasi moom imaam az-Zubayr ibn al-Awwam nee na summa ra'aytuhu hamala ala mafriqi ra'si Hind bint Utba summa adala sayfu anha nee na ginnaaw gi ma gis ko mu ñëw ba tiim benn kii euh, euh, euh, jël jaasi bi ba jekku ki nga xamante ni nii mooy loosu loosu loosu Hind bint Utba xam nga Hind woon moo ci ginnaaw doon doon doon doon bokkoon ci jigéen ñi doon tëgg ka soññu góor yi waa Quraysh nee na dafa rey ñu bari ba agsi nag ci Hind bint Utba te Hind ay loo xamante ne nii ay duñ leen moo tax mu ne dafa ñëw ba ci moom ba teg jaaseem yëkkati jaaseem noor koo dóor ci doq ko Hind nee na ma jékki rek gis ko mu bàyyi quoi bi mu xàccee dem bay dóor après man damaa sori di ko xool rek ma gis mu bàyyi daal di euh, tourner dem continuer nee na fa qultu lahu kullu sa'yihi ra'aytuhu fa a'jabani ghayru annaka lam taqtul al-mar'a na ma ne ko mais yow ma ne Abu Dujaana man az-Zubayr ibn kullu sa'yika ra'aytuhu fa ajabani ghayru annaki lam taqtulil mara mu ne ko yow de li fi def tey yépp lu ma yéem lu man maa ngi lay surveiller boobu ba léegi bi nga jëlee jaasi ji yonent bi alayhi salaatu wasallam ba léegi maa ngi lay surveiller lépp nag moo ma yéem ba mu des la moo tax rayoo kii qaala innaha naadat yaa la saxr nee na dama ah, damaa jekki rek dégg ko muy woote naan yàlla Saxr di woo jëkkër ji sax Saxr ibn Harb nee na ma daal di koy bàyyi am na ci beneen riwaaye nee na ah, Abu Dujaana dane man damaa gis benn jigéen damaa gis benn jigéen boo xam ne mooy riwaay imaam ibn Isaaq bi Abu Dujaana ci boppam nettali na mbir mi dane ra'aytu insaanan yuhmisu naasa hamshan yuhmisu naasa hamshan shadiida fa samattu lahu nee na man keroog Uhud damaa gis benn jigéen boo xam ne dama koo gis mais muy muy soññ kuffaaru Quraysh ni façon soññ boo xam ne mii ku jéggi day mais di leen xërtal ci ñu songu ñu gin ñoo rey di leen ba pare nag am ci fulla boo xam ne mer nga gis ko impliqué wu ci mbir mi nee na man ma gis ko man Abu Lubaaba nga naan Abu Lubaaba Abu Dujaan nee na fa samattu lahu ma daal di koy wuti daal di koy uti diiri ko nee na bi ma ñëwee xamaltu alayhi sayf walwal bi ma ñëwee nag ba tiim ko daal di jël euh, li nga xamante ne mooy sama jaasi xaj ci dem ba cor jaasi ji wal wala mu ne mu mu mu mu mooy wallooy tay ma dee nee bi ma déggee baatam fa idam raa ma xam ne kon jigéen la mooy lii tamit dalay wan ne ñoom dañoo soloon tamit même jigéen ñi dañoo soloon arme arme de guerre moo tax même journaliste yi da gis ne fii bu guerre journaliste de guerre day solaale ay ay ay casquette yooyu yëpp mooy ne Hindi it noonu la woon mooy jigéen ñi ñoom góor ñoom ñépp a masque woon bi ma ko gisee muy muy muy soññu nit ñi hamshan shadidan gu tar ma ut si ko yëkkati jaasi dem ba koy róor ma dégg ko muy walwala way lii way toskare naa fan laa jëm wala mooy façon yuuxu yooyu rek tay ma dee nee na fa idam raa ma xam ne kon jigéen la mu ne fa akramtu sayfa rasulillah an adriba bihim raa Allah Allah mu ne bi ma déggee mu wax lool ma xam ne kii jigéen la ma daldi teral jaasi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nan laa ko terale ban ci jigéen allahu akbar kii mooy ki jël jaasi ji bi xaq nee na man xoolal Hind ak lim def yëpp xam nga Hind impliqué bi mu impliqué implication kii ñu bari bu ñu ko jekkoon dañ koy rey mais Abu Dujaan nee na moom bi mu yuuxoo ma xam ne jigéen la mu yor baatu jigéen ma daal di koy bàyyi ndax fa akramtu sayfa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam adraba bi imra ma teral ne ah jaasi yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa yor dama koy terale nag jaaseem bañ a jigéen allahu akbar kon loolu mooy riwaaye imaam ibn isxaaq bi kii ne Seydina Zubayr nag ne nag bi ma gisee loolu mu bàyyi Hind ma laaj mu wax loolu ma ne allahu wa rasuluhu a'lam ma ne ah buur yàlla ak yonentam ñooy dëgg-dëgg ñag ñi xam dëgg-dëgg ndax ba may laaj jaasi bi yonent bi alei salatu salaam ma koo jox xawoon naa gis dara sama bopp waaye nag wax dëgg yàlla fii mu jox jaasi ji di Abu Dujaane mii ah kii mérité na nag yor jaasi bi moom nag Abu Dujaane keroog xare na xare bu metti Uhud Euh, défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yaramam am blessure yu bari moom Seydina Abu Dujaana dund na waaye loolu yépp reyu loolu yépp taxul mu dee radiyallahu anhu ba ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund na ba fekke Yamaama te moom nee nañu am na ñu fekke ñi nga xam ne ñoo fe ñoo ñoo ñoo ci rey ci jamonoy ak siddiqul akbar abu bakr as-siddiq ñi nga xam ne ñoom ñoo rey euh, musaylima al-kazzab kon moom noonu la génn àddina ci jamonoy seydna abu bakr keroog yamaama ci xare boobu fa lañ ko faate mu nekk shahid moom Seydina Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al firdawsi maskanahu wa ma'waahu xam naa tey dañuy yem noonu kon gis nañ xare bi tàmbali na xare bi tàmbali na gis nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaasi ji ni mu ko joxe